ci diir weeru koor bi fii ci Darou Moukhty ñu fas yéene àndaat ak yéen rek ci dalal kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànnoon ñu fas yéene ànd ak ñun ci weeru koor bi lépp rek jëm ci dolli ci lu jëm ci suñu diine ak lu jëm ci suñu àdduna ki ñuy dalal tey muy Serigne Xaali Jaxate bala ñu koy jox kàddu gi rek dañuy tënk ak ci ay jaar-jaaram ak ay yëngutoom xamle tamit tomb bi nga xamante ne moom la war a ànd ak ñun tey jii nii ngir jàngat ko sëriñ xaali jaxate bàyyi ko ci waajur wu tedd ku ñu wax sëriñ seex jaxate cosaanu fële ci njàmbur waaye nag ci atum 1939 la bawoo foofa ñëw Touba ci Sindoodi ba léegi mu sax foofee ne bi mu ñëw foofu tamit mu ëndaale lu am solo ndax li nga xam ne ci la ay waajuram nekkoon muy jàngale alxuraan ak jàngale xam-xam bi mu ñëw Touba man nañu wax ne loolee dafa ëndaale kon ci atum 1939 ci la ñëw ñëw waaye nag bi ñëw daara la àndaale foofu di jàngale ba tax na moom yi nga xamante ne moom lañu dalal fii jotaay bi tey ci daara jooju muy daara waajuram di sëriñ Cheikh Jaxate foofee fa la jànge alxuraanul karim jànge fa li nga xamante ne moom la nit kiy xam ko ci wàllu diineem lépp foofu foofu ci daara waajuram jooju moom foofu la ko ki nga xamante ne muy waajuram di sëriñ Cheikh Jaxate jàngal ko moom tamit bi mu jàngee alxuraanul karim ba noppi ba xam lu li mu war a xam lu ci wàllu diineem yoon woowu nga xam ne moom la ay maamam ak ay waajuram jaaroon rek ci la jaar muy jàng ak jàngale ba tax na ci daara jooju ca la nekk di ci yëngutu di ko saytu di boole foofu jàngale alxuraanul karim ak jàngale xam-xam waaye nag taxul mu yem ci loolu bépp yëngutu boo xamante ne bu mën a jariñ ab jullit la wala ab jullit mën cee jariñoo moom mii yëngutu yooyee bari na yoo xamante ne bokk na ci rabita bi nga xamante ne moom la ñu sos te mu lëkkale mbooleem daaray alxuraan yi nekk Sénégal wala daaray alxuraan yu bari yi nekk Sénégal moom mii membre la ci rabita boobu ba sax mën nañoo wax ne faran bi nga xamante ne moo nekk Touba mooy ki nga xamante ne moo ko jiite daara yi nga xamante ne ñoo nekk Touba ak li ko wër moom mii mooy seen jiit ci wàllu googu noonu waaye nag taxul mu yem ci loolu commission culturelle bi nga xamante ne moo nekk ci fédération daayira Daaru Xuddoos yi mboolem daayira Daaru Xuddoos yi fédération bi commission culturelle ba nga xamante ne ñoo ci yëngutu ci wàllu tasaare lu jëm ci wàllu xam-xam ak ak wàllu diine moom mii membre la ci commission boobu noonu waaye nag am na yeneen yëngatu yoo xamante ni bokk na ci membre la tamit ci daayira bu mag bi nga xamante ne moo nekk Touba muy isbu tarxiya moom mi membre la ci daayira boobu noonu naka noonu rawdu rayahin bi nga xam ne ñooy saytu lu jëm ci organiser màggalu Touba ci lu jëm ci wàllu culture waxtaan yeeg conférence yeeg lu jëm ci wàllu diine moom mii membre la ci rawdu rayahin boobu noonu li nga xamante ne tamit moom lañu mujj a sos wala moo mujj a euh, juddu fii ci Touba muy ak kuréel goo xamante ne sëriñ si Cheikh Sidil Muxtaar moo ko sos dénku ko sëriñ Mamour Mbacke muy li jëm ci wàllu jàngale ak jàng ak wàllu la xam-xam commission boobu noonu maanaam wa euh, ñooñu nga xam ne ñooy saytu loolu moom mii membre la ci commission boobu kon mën nañoo wax ne dépp yëngatu boo xamante ne bu jëm ci wàllu diine la wala wàllu xam-xam maanaam wàllu tasaare xam-xam wala loo xamante ne lu yokk tariixa bi la ak lu koy xamle ak luy sësal njàngaleem Sëriñ Tuubaa Xaadimu sol moom mii yooyu yëngutu yooyu noonu ku ci sawar la ku ci def ab temps la ci loolu rek ci lay xëy ci lay gont kon mën nañu wax loolu kon tey bu fekkente ne dañ koo dal fi jataay bi loolu nekkul loo xamante ni lu yéeme la ndax dafa mel ne dañ koo fekk rek ci tool bi nga xamante ni ci lay bay ñu toggal ko ci aw sas rek ne ko kaay bay ko kon loolu moom mooy li nga xamante ne moo ko indi fii tey ci jotaay bi mu war a ànd ak ñun nag jàngat tomb bu am solo ci doomu aadama ndax rawatina ci jamono ji nga xamante ne moom la ñu dund tey muy kenn ku nekk rawatina ab jullit war naa am ku mu teg ci kanamam di ko xool ngir fa mu jëm ngir mën a defar teyam ak ëllëgam mooy royukaay boo xamante ne royukaay bu rafet lay doon boo xamante ne da koy teg ci kanam di ko xool di topp ci ay jéegoom ngir mën a am texe tey ak ëllëg kon loolu mooy li nga xamante ne tey jii moom la ñu fas yéenee dikkal man moom la ñu fas yéenee baaxee kon kenn ku nekk ñun war na ko bàyyi xel dégloo ko xel bu baax ndax loolu dafa mënut ñàkk ci dundu doomu aadama kon ñu fàttali mbooloo mi rek ne lii nga xamante ne moom la ñu waxtaane incha allah bu waxtaan jeexee. laaj yi ci aju rek ku ci am laaj bu ci aju incha allah bu ko boo ko indee fii bu waxtaan wi jeexee incha allah des na ci doon xam naa ñu fàttali mbooloo mi rek ne e, ginnaaw suba ci altine ji moom la ñu fas yéenee nag yëkkati jataay bi incha allah ñaan yàlla mu fekk ñu ay déwén yu bëree bëri kon ci altine ji ginnaaw suba moom la ñu yéenee yëkkati jataay bi ginnaaw bu ñu dalalee ki nga xamante ne moom la ñu dalal suba jooju tamit incha allah. Euh, du nekk benn waxtaankat rek la ñu indi waaye ay waxtaankat yu bëree bëree bari incha allah moom la ñu fas yéenee indi fii su ko defee ñu ànd ak ñun jàngat li nga xamante ne moom moo wees woon kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax am na yeneen kilifa yoo xamante ne incha allah gis na leen dalal fii jotaay bi ci incha allah ci na ji kon li ñu def moom mooy dañuy jox kaddu sëriñ xaari jaxate ci tomb bu am solo bii di ñaan yàlla defal ko tawfiq def ñu ko ñu mi rek ne. waxtaan yi nga xamante ne moo fi jàll yëpp képp koo xamante ne yittewoo nga ko rek ku mu raw te nga woo ko ci wàllu CD yi moo xam audio la wala vidéo la wala cassette carré la soo jokkoo ñi nga xamante ne ñooy wàllu technique bi rek cassette yooyu yëpp mën nañu jàpp ne kon ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax kon ñu jox kaddu gi Serigne Xaali Jaxate yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل الرسل وجعلهم الأسوة العسنة والقدوة الطيبة في السلوك الفاضل والخلق النبيل وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الخاتم والإمام المعصوم سن لنا أحسن السنن wa bayyana lana tariqa alsalaamati min alfitani fa ja'alana ala almahajjati albayda laylaha ka nahaariha la yasiqu anha illa haalik wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi shaykhina wa qudwatina alqaa'il amdan li rabbi xayra murabbi qadran ma qalbi bil iqtidaa'i assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen balu di leen balu àq di ñaan suñu boroom mu boole ñu baal e, di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi Serigne Cheikh Khady mi nga xam ne moo toog toogaayu boroom Darou Moukhty di ñaan suñu boroom mu gën ko fee yàggal te dolli ak wéram ak mbooleem njabootam gi nga xam ne ñoom la seqal liggéeyu borom daarul moo ci boobu ñu ne njaboot gi doom yeeg sët yi ak donga yi ñëpp a ngi ci biir leen ko ñaanal e, di sant bu baax mu assasatul wafa ci liggéey bu réy bi nga xam ne ñu ngi koy taxawee ci turu lislaam wuutu ci mbokki jullit yépp muy liggéey bu am solo boo xam ne Eh, mboolem ko dégg te lislaam ñor la sa xol dana ci sedd danga ci am mbégte ñi ngi ñaan suñu boroom mu nangul leen ko defal leen ci lu kawe njort te sàmm ko ba laq ko fu yàq jëmul te bari seeni kenn ndax eh, bokk na ci li mënta ñàkk ci fii jamono toll mooy di organiser ay jotaay yu mel nii ndax dund gi dafa xat te itte yi bari kon lépp loo xam ne lu man di téye nit ak di ko fàttali la loolu lu mat a bàyyi xel la te gis nañu it ci jëfin wi ngeen koy def itte ji ngeen ci boole nga xam ne mën nañoo wax ne lépp lu mu laaj jox ngeen ko ko ba tax tey jii ay bokk yu baree bari ci barab yu fasantikoo di ci mën a jariñ ci lu dul sax ñuy déplacé wu bay ñëw ci jataay bi loolu xam nañu ci yéen ne yitte la ak yëg la ak bëgg jariñ nit ñi la ba tax kon loolu ñu ngi leen ci sant bu baax te it mu war a nekk bind ci ñi ci des ndax tey bari na ñoo xam ne ñu ngi ci ay barab di yëngatu waaye yitte jii ngeen def ba fu nit nekk man ko faa fekk ci li gën a bari su ko yittewoo man cee jot loolu nag mel na ne àggul fépp te kon da ngeen a yëg ne jamono indi na ay moyen te kon warees na koo jëfandikoo ci lislaam ba tax loolu nekk na bind boo xam ne yaakaar naa ne eh, ñu bari danañ ko jàng te jàngee ko fii kon ñu leen di sant ci loolu bu baax a baax di ñaan suñu borom mu barkeel liggéey bi <coughs> gannaaw loolu euh, ni ko sëñ Modou Kara waxe waxtaan wi tey insha allahu taala mi ngi war a jëm ci al uswatu al hasana al uswatu al hasana muy royukaay bu baax benn la ci tomb yi nga xam ne l'islam daf ko bàyyee xel bu baax euh, al insaniya muy dundum nit ci boppam imanit soxla ko euh, jamono musta dañ di ko soxla waaye dafa nuru ne ci waxtu wii ñu toll ki la ko gën a soxla li tax mooy doomu aadama ci boppam moo bindoowul rekk xëy daal di mën a jub jub ci boppam moo yombul bi mu bindoowul noonu kon laaj na dee ci ko xamal di ko yar walla laaj na ba li muy sóobu mu gis ku ko ci jiitu waxtu wi ñu toll nag jamono jaxasoo lool euh, li war a am lu ci bari safaanu te ab jullit moom dafa am noo xam ne mooy waru garam noonu la war a mel sëñ te mel lu noonu kon mu bokk nag ca la nga xam ne moo ciy dimbale nit mooy am kum teg ci kanamam te kooka di ku ko mat mu muy roy ay jëfam di melowoo ay melokaanam loolu kon lu am solo la loo xam ne dana baax suñu tolloo ci jamono ju mel nii nga xam ne ci lislaam rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaar na fi ba jàll bàyyi fi li mu fi bàyyi ci am njàngale gaa yu baax yi ko wuutu jeexal ci seen doole ba ci suñu jàmbaar Cheikhul Khadim radiyallahu anhu mi nga xam ne moo ko roy moom tamit royin woo xam ne mësee su dégg keneen ku ko ni royee ndax ba rasulullah sallallahu alayhi wasallam waxee ne addabani rabbi fa ahsana ta'dibi suñu borom moo ma yar te moo rafetal sama yar moo ko topp roy ko ba suñu borom rafaatal ko ca loola moom it yar ko ci mu wax ne rabbaaniyan naafihul wahaabu askuruhu maa dumtu xayyan bi xawli alhamdulillahi kon mooy royteefam dëgg-dëgg royteefam ba suñu borom sukkandiku ca roy googee mu koy roy ba defaral ko léppam mu wax ne amdan li rabbi xayra murabbi qad ramma qalbi bil bil iqtidaai ci roy googu nga xam ne ci lay roy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na ci la ko suñu borom defarale ak xolam te kon ci la defare léppam kon loolu di tegtale rek am solo goo xam ne euh, roy am na ko solo euh, kon dana baax ci jamono ñiy fàttali ndaw ñi tey jii melokaanu gaa yu baax yooyu nga xam ne ñoo fi jaaroon ndax tey jamono dafa gëndoo tey jamono dafa gëndoo ba nga xam ne kenn ku nekk fu mu ne euh, yu bari di ko fa fekk mu jublu ko ak mu ñàkk ko jublu bokkul ak ci jamono ba nga xamee ne e, nit mënoon na nekk ci biir këram dajale ay njabootam e, toog ca bunt ba di def ci ñoom la mu bëgg a def ci ñoom te leneen du ko ci fekk tey moos li nga xam ne mooy fekke di wàlle ay jàngoro suy dugg ci kër mënees naa wax ne deesu ko yëkk te loolu mën a bàyyi ko ci àddina bépp comme ni nga xam ne dañuy wax ni àddina bi dafa gëndoo mel ne benn village planetaire nga xam ne fa gën a sori ca penku la fay xew ka gën a sori ca soowu mën na koy siiwarandoo ak ka nekk ci barab ba loolu tax euh, métissage culturel jaxasoo gi am euh, amee nii mu amee fenn fu nekk dara dafa bàyyi ko di dikkal nit kon dana baax nag ci nit ki ñu waajal ko yar ko formé ko defal ko base bu dëgër boo xam ne dana xam boppam xam mooy kan su ko defee dana mën a assimiler lépp lu dikkati mu xam la ko cay jariñ mu jël ko eh, lu ko cay lor mu mën ko wattandiku kon loolu moo tax eh, mawdu' muy temu al uswatu al hasana muy royukaay bu baax eh, am solo kon dafay dafa bokk ci xaajatul insaan mooy nit daf ko munta ñàkk mu mel ni mépp mbooloo moo xam ne mu ngi dox te bëgg a jëm ca kanam faw ñu am royukaay bu mel nañu bëgg ñu teg ko ci seen kanam di ko roy ngir ñu mën a amuk texe ca seen loolu ñu bëgg moo xam ci àddina la walla ci alaaxira euh, doy na rek ñu xam solos al uswa al asana wala al xutwa al asana buñ ci jëfandikoo baax na royukaay rek Euh, soloom bokk na ci li koy feeñal suñu borom tabaaraka wa xam gi mu xam doomu aadama xam na natiiram xam ne li mu gis barab bi mu nekk yooyu day jeexital ci moom moo tax ni mu bëgg nit mel ko ka mu jëkk bind muy aadama daf ko defar mu mel na bëgg mu defar ko muy ab yonent mu yónni ko muy ab yonent def ko muy royukaay ci kanamu njabootam nga kon diirub ba suñu boroom tàmbalee bind nit la bind la la la ko dal di takkal ab royukaay kon jël Adama yónni ko xamal ko nam bëgg ñu mel ko dañul di yónni ay yonent ba bi mu agsee ci xaatimu nabiyina wa imaamu mursalin sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa muy toftal ci gannaawam ay gaa yu baax yoo xam ne ñooy doon njàngale ma yore yar ba sóoboo melokaan ya di jaar ci kanamu nit ñi ndax ñu man di roy loola suñu boroom yem ci loolu waaye mu boole ci wàccee ay téere di ca li tunduk ñu baax ñu nga xam ne mooy leen formé moo leen tàggat bañ mel nañu bëgg téere yooyu di wàcc di nettali dundiinu gaa yooyu e, di wax seeni dundiin seeni jaar jaar te suñu borom ku ne xam na ni lépp lu mu nett li nett liw ko rek ngir nett li ko loolu lu mat a bàyyi xel la saa bu ñu jàng alxuraan di gis ay xisas xisas yooyu moo xam wet gu mën a jëm am na lu ca suñu borom na mu lu ko ndax li xew te ko bari kon lu mu nett lu ne am na lu mu ci jubloo jàngale kon suy nett li dundiinu gaa yu baax ya dafa bëgg ñu xam ko te topp ko suy nett li dundiinu gaa yu safaanu ya dafa bëgg ñu xam ko te wattandiku ko kon mu am ay xisas ay yu bari yoo xam ne ci gaay yu baax yi suñu borom mi ñu koy nettali ci alquran jublu ci kon ñu roy ko la cay firnde mooy bu ko nettalee ba àggal ne ulaa'ika allasiina hadaahumullahu fa bi hudaahum iqtada ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoom la seen boroom defaral boppam yar leen jubal leen teg leen ci aw yoon ne ñooñu na ñooy royukaay ya na ngeen ci roy kon mu tàmbalee ci Adam ba ci muy sopp suñu borom yonent yi di toftaloo ba gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam gaa yu baax yi di ñëw yonent bi sallallahu alayhi waxoon loolu de inna allaha yab'asu li hadhihi al umma ala ra'si kulli mi'ati amin man wax ne bopp téeméeri at bu nekk suñu borom dana yebalal xeet wi jëmm joo xam ne dana ñëw daggiwaat seen pasteef nammaat ko yeesalaat ko soññaat leen lépp loo xam ne lu bokkoon ci diine la te ñu bëgg koo fàtte mu fàttali leen ko lépp lu ci bokkutoon te ñu bëgg ko cee boole it mu xam le ne bokku ci kon koo xam ne dana leen yeesalaatal seen pasteef noonu la al ulama warasatul anbiya gaa yu baax yi di toppaate ci ñooñu ba ku ne xam na na muy tëdde ba ni mu àgsee ci Cheikhul Xadim radiyallahu anhu taxawaay bi nga xam ne am na ko ci ci teg tànkam fa ko Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tegoon jël yitteem jëpp jëme ko ci defaru waaye jëme ko ci defare ba suñu borom defal ko ci li mu ko ci defal ba tax ka ko doon melal di ko wax ne antal murabbi bima rabbal aminu bihi fama fi harfan bi arfin fama fi jili sarwaaka antal murabbi bima rabbal aminu bihi harfan bi arfin fama fi sarwaaka xamal ko ne yow rek yow Cheikhul Khadim rek yaa fii koo xam ne yoway jàngalee di yare na nga xam ne noonu la ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam doon defe xarfan bi arfin amul wuute moo tax ñii ñuy tudd di la tudd dañ leen tudd di la tudd waaye mas gi dal sa moroom nekku ci amoo ci moroom te kenn la ca ñañ doon tudd ca mas ga moo seetee loon loolu sëriñ bi ci taxawaayam ak royam rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci yar ak jàngale kon euh, royukaay nekk lu mënul ñàkk nekk loo xam ne mënta ñàkk te it lu ñu gis mu jag si moo ko jagal lu ñu gis mu jag moo ko jagal ànd ak loolu yépp nag li muy am am solo ak li muy ñàkk man a ñàkk yépp nag li ñu seetlu mooy waxtu wu nekk day néew waxtu wu nekk day néew waxtu wu day néew te ci ñoom lañu ñu war a royee ci ñoom la xeet wu nekk war a royee nga xam ne néew googu mu néew yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon na ko misaal ci annaasu ka ibli mi'atin la tajidu fiha ra'ila nee na nit ñi dañu mel ne ay gëléem téeméeri gëléem nee na gëléem da nga gis li ñuy bari bari mën nga gis lu mat téeméeri gëléem genn képp du ca mën a sëf du ca a sëf la ñu bëgg mu sëf ko kon nit ñi tamit noonu lañu mel euh, mën nañoo bari lool waaye insaanun kaamil yuqtada biha nit ku mat sëkk koo xam ne dana mat ab royukaay waxtu nekk ay benn benn lay doon te it mënees ko ñàkk ginnaaw nag noonu la amee sole te mënees ko ñàkk te noonu la néewee kon jar na kenn ku nekk ci ñun mu tiwaat itteem jëme ko ci nga xam ne su ñuy wax royukaay e, nit ki bu mu jël boppam jàpp ne kon loolu day afraad minal basar xanaa daal kon ñii ñu wax seen jiw rek moo war a mën a mel noonu walla seen jiw nit ku nekk na jàpp ne royukaay la li ci jëkk mooy moom ci boppam moom ci boppam war na am ak jëmmam àq Euh, fas yéene ba daraja yooyu nga xam ne suñu borom moo koy joxe te ku góor góorgóorlu man caa am mu bañ ko xañ boppam waaye royukaay la war a nekk nit ku ne lu mu néew néew dana ñaan a nekk boroom kër yilif ak njaboot su boobaa na waajal boppam ba mën a nekk royukaay ca ñoom ndax euh, waaxe yéen moo war a nekk seen royukaay bu njëkk wante yitteem war naa weesu rek rek nekk royukaay ci biir ak njabootu boppam kese ana lu tee mu jàpp ne war na mën a nekk royukaay ca koñ ba mu dëkk ana lu tee yitteem jox ko ne war na mën a nekk royukaay ca dëkk ba mu dëkk lu tee mu nekk royukaay ca région ba lu tee muy royukaay ci réew mi lu tee muy royukaay ci diine ji kon loolu nit mooy jël yitteem jëmee ca jàpp ne moom mi war na ko mën a nekk te euh, yërmande suñu borom kenn du ko naagu ku góorgóorlu suñu borom dimbale la ci ndax suñu borom su ma sànni di wax gaa ñi def lu rëy ba wax di jeex ba nit ñi defe ne ñooñu dong ñoo ko man danaan inna kazalika najzil muhsinin bunt bi moom tëjuma ko ku góorgóorlu rek ma jàppale la waaye bunt bi tëjuñu ko inna kazalika si muhsinin ku góorgóorlu rek def la nga war a def ñu fay la kon loolu mu laaj ñu jëmee ci itte bu baax a baax a baax joo xam ne kenn ku nekk doo ko bàyyee kenn waaye da ngay defe ne da ngay jàpp ne sa mbirum bopp la te boo ca góorgóorloo yi da nga ci am dara te sax nag noonu la wala tuqasis fadala rabbin qat ala li si fa tajhala kon e, am solo ku royukaay ci ñami roy gannaaw bu royukaay am na solo ba noppi e, li li taxoon muy góorgóorlu gannaaw bu waree nekk jaamu yàlla di jàmm yàlla waaye am ay melokaan yoo xam ne des na ci mën a roy moom ab royukaay ci boppam dafay jeexital ci ña nga xam ne ñoom la nekk ci seen kanam ñu di ko roy Euh, ndax noonu ñu waxoon sànq ne nit moo bindoo noonu di roy ca la mu gis te loolu ku ci xool ci ndaw da nga ko gis ñaare kër yi kër gu nekk lañ gën a màcc soo fa demee man nga koo xamee ca gone ya nga fay fekk mën koo xam ci gone ya nga fay fekk soo demee ci barab gis gone yi ñuy fo lu ñuy foo lal ay der di julli di jiital kenn di ca topp di waxtaanee lu baax nga gis gone bu tuuti lu mu néew néew nga dégg ko man a sari faatiha baa bu mën caa sori doonte ma ngay jaxase nga xam ne ñooñu kat kon seenub yëngutu ci loolu la gën a jëm waaye soo duggee ci kër gis gone yi ci bàkku ak di tëbaka dal di fecce ka taasu ah nga xam ne kon kat neexut waaye kër gii gone yi lii moom gisewuñ ko ci bitti ci kër gi lañ ko gisee kon daal waykat ba ne woon na boroom kër daal su fekkente ne tëgg rek kay aajoom kon ña dëkk ci kër ga moom mën a dakk waaye kon leneen it noonu rekk lay deme kon loolu moo tax e, ñu war a bàyyi xel bu baax ci suñu bopp ngir suñu boroom waaye it ngir njaboot gi ne suñu gannaaw te suñuy melokaan di jeexital ci moom kon jëmmi royukaay bi ci boppam wara a bàyyi xel ci loolu nga xam ne moom dundiinam day jeexital ci ñi nekk ci gannaawam e, noonu kon dafa ah, dafa war a melokaanoo dafa war a melowoo melokaan yi nga xam ne moom la suñu boroom sant roye ko rasulullah sallallahu mi nga xam ne mooy royukaayit mag bi moom day ku ne xam na ni kero ba ñu laajee sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ne ko luy jikkoom dafa ni jikkoom mooy alquran mu mel ni kon daf ñu ne moom day alquran bi yëngatu la alxuraan gi ngeen xam dafa nekk benn téere ñu teg ko ci barab muy digle ak a tere waaye kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam nii di jëmm tey yëngatu li ngeen gis mu di ko def mooy la alxuraan di digle li ngeen gis mu di ko wattandiku mooy la muy bàyyi kon dafa mel ne alxuraan bi dox la woon alxuraan bi dox la woon e, kon loolu li tax nag mu am solo mooy nit ñépp seeni xel dafa bokkul màcc ci mën a jàng man a bind mën a dégg mën a jàpp loolu nit ñi rawante nañ ci lool donte aw yoon wu am solo la ci jàngale ak yar ak dee si roy wante ñépp seeni xel maasewul ci loolu kon dana dana am lu ma gën a mën a dimbalee mooy ku mat sëkk koo xam ne la téere bay digle ak di ko tere moom loola lay jëfe loola lay wattandiku su ko defee gis xam moom ci la nit ñi gën a maase ci dégg xam ci lañ gën a maase it ci jàpp ay bind su ko defee kon loolu lu mu lay tegtal mooy li mën a jubbantikoo ci roy ci nit ku jub la ca mën a jubbantikoo mënta jubbantikoo ci jàng door a xam mënta jubbantikoo ci dégg door a xam loolu moo tax ci lislaam ci lislaam gis nañu ne li ci gis nit gis ay melokaanam jëflanteeg moom ay jikkoom doy la nga tàbbi ci lislaam moo ëpp fuuf li tàbbee ci lislaam ci futuhaat yi li tàbbee ci lislaam ci xare yi euh, li li ci tàbbee ci jëflanteeg nit ku defaru ay melokaanam nga sant ko loola doy la ba nga tàbbi ca moo ëpp fopp kon loolu day wane am solo bu mu am solo ku ne xam na ne suñu réew mi mu arrexoon yi li ñu taxal mooy ci commerce buy bàyyi ko Algérie jaare ba gànnaaru Mauritanie ba dugg ci Ndar loolu ci la lislaam jaare ba dugg ci réew mi bari li ëpp ci mu arixoo ni loolu la ñu saxal te ci jëflante bu rafet te du fii rek barab yu baree baree bari e, saxaaba ya ridwanullahi alayhim ak seen melokaan yu sell ya loolu tax na l'islam dox doxin wi mu dox dox bu gaaw bi mu dox doy na ci rek ba ñu demee ci najaasi ca Éthiopie melokaan yi ñu fa melowoo te ñu dikkee Madina ni mu tasaaroo gannaaw Rasulullah la alayhi wasallam ñoom ñu yëg ne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne balliqu anni walaw aaya li yonent bi nekkoon dafa war a wéy diine ji dafa war a wéy te kon ñooy ay missionnaire am ñooy ay ambassadeur ñoo ko war a jàllale ñu mel seen melokaan yu sell ya ku ci demoon ci barab la ngay wax ak nit bala ngaa woo nit ki ci di ko wax say jëf moo koy jëkk woo ndax soo jëfee suñ la séenee seen ku yaru ku dal soo jëfee ñu gis jëf yu baax soo waxee ñu dégg wax ju baax kon say ab royukaay ay jëfam mooy jëkk a woote ci ay waxam nit ki nag su koy jëf woo ba noppi wa bu ca wax toppee day yomb lool mu wuyu te kon royukaay ay jëfam day woote jëkk ay waxam di woote su ko defee loola nag la koy may mooy la muy wax ak la muy jëf day dëppoo day nekk benn loolu ñu gisoon ko ci int yàlla Suaybu ba muy wax ak nitam ne wa ma uridu an uxaalifakum illa ma an'aakum anhu in uridu illa al-islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib kon day li muy digle moo ci jiitu ci jëfe ko te la muy tere kenn du ko ci seen te la muy tere kenn du ko ci seen loolu bokk na ci melokaan woo xam ne euh, nit ki bëgg a nekk ab royukaay daf koo war a melowoo mooy li muy wax moo ciy jiitu te sax wax ji wuute ak jëf ji suñu borom dafa cee jàjje suñu borom dafa cee jàjje wattandiku la ko bu baax a baax a baax a baax di wax ne yaa ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda allahi an taqulu ma la taf'alun kon nit dafay fexe ba ay waxam ak ay jëfam nekk benn lu ama am solo la Cheikh Abdullah radiyallahu anhu seedeeloon na ko nit ci ne nit su jëfi su waxi renam àndee ak su jëfi daawam àndee su jëfi renam àndee ak waxi daawam kuy wut nit nit a ngokk kon loolu fexe ba wax yi ak jëf yi bennoo dafay nekk lu am solo mu moom royukaay bi it ni muy nekk royukaay di jëf ñi di ko gis waaye noonu it la cay boolee nag Euh, di digle ak a tere kon di digle aw yiw di tereb safaan bi nga xam ne moo tax xeet wee doon xeet wi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas ta'muruna bil ma'ruf wa tan'awna 'anil munkar kon xeet yii li ko tax a gën ci xeet yépp mooy di digle lu baax tey tere ab safaan mu mel ni sax loolu mooy ruuxu diine ji moo tax diine ji des fi li feek ñu ngi koy def ñuy yaakaar ne ak njub dina fi di def waxtu wu ñu ko noppee def nag nit ñi moom li xamatu naas li ñu baaxoo mooy boo jubbantee ñu jub boo jubbantewul ñu dëng loolu la bindoo donte saa sën am na ñoo xam ne suñu boroom moo leen jubal nga xam ne ñoom ku yar danañ jub ku yarut duñ waaye loolu saas la ku yar ñu jub ku yarut ñu jub saa sën ba tey am na ñoo xam ne loo ci sonn sonn sonn sonn sonn du tee rek dañuy yi ku ne da ko gis waaye kon xamatu naas nag liñ nekk mooy boo jubbantee ñu jub boo jubbantewul ñu dëng eh, ba tax kon ab royukaay loolu yi mu war koo def itteem bu baax a baax a baax a baax a baax te wat te la muy digle nag lay tax ndigal la mën a am solo ci ñam koy digal mooy moom mi koy digle mu jiitu ci nit moo bindee loolu donte danañ gis ñu di ko dénk naan unsur mahnal qawli laa lil qaa'ili alhaqu maqbul walaw minal jaahili dëgg la waaye li ëpp ci li nit di def mooy bu nit di wax mbaa muy def dafa koy xool ba loolu nag jeexit suñu borom bëgg nit def loola tax muy jàjjee ci ataamuruna naasa bil birri wa tansawna anfusakum antum tatluna al kitaaba fala taqiluun ndax da ngeen di digal nit ñi aw yiw ba noppi fàtte seen bopp loolu dara jaru ko te it kon ab royukaay war na koo wattandiku bu baax a baax a baax nga xam ne moom dafay nekk misaal xay yi lépp loo xam ne dañ ko doon nazar muy dañ koy théorie ci téere moom boo xoolee jëmmam da ko caa war a gis muy lu mel ne ni nga xam ne noonu la ko sayyidatuna Aisha radiyallahu anha seedeele woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wax ne euh, li mën a defaroo ci proyukaay comme niñ ko waxee woon sànq mënta defaroo ci lu dul moom masalan tey suñu jëloon ab groupe ci ay nit ñee nekk fee nekk fa ak seeni téere di jàng lii ñuy lii ñu bëgg a xam bëgg koo melokaanoo beneen groupe bi nekk fee nekk fa ak koo xam ne da koo jàng ba noppi di ko jëfe ci seen kanam di ko jàngal ñooñu la ëpp lu muy gën a jeex jeexital ci ñoom kon euh, saahidul xaal aqwa bin saahidil maqaal loolu boroom xam-xam yi dinañ jële firnde ci lu mel ne sulhul Hudaybiya pacte boobu kero bi ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak saxaaba yi ak kufaaru Quraysh di di di traité ku ne xam na yëf ya na mu demee woon développé ko taxul ñu jóg mooy lu metti woon la ci jullit yi ba nga xam ne am na ci ñoo xam ne keroog yëg nañ ak doyadi ci seen bopp dem ba yaakaar ne li ñu nekk dafa wérul fekk anam xamul defe naa loolu la si Umar ibn al-Khattab indi ci saaxidul saaxid dégg jàpp nga xamee ne dem nañ ba ca catal jataay ba yonent bi sallallahu mu digle war te waaye saxaaba yi daal mel mënuñoo dégg loolu yéen wax ko ay yoon na ko ay yoon mel na ne nanguwuñu koo dégg mu dugg ci biir ne Ummu Salamata soxna su mu àndaloon man de damaa defe yàlla ba te jullit yi dañuy bëgg a yàqule daal naa leen digal rek waaye bu sax ne maa ngi wax mu ne daal li ngay def mooy soo delloo bu boo génnaatee fi nekk sax di wax nañ la wat nga daal di rendi soo ko defee rek danañ ko def yonent bi sallallahu alayhi wasallam a génnee daal di jëfandikoo noona daal woo ki koy wat mu wat ko noppi daal di rendi gaa ñi at seen xol yi li muy metti metti yépp ak li seen xol yi metti metti lépp yenn bi sallallahu alayhi waxoon na leen ko ay yoon te toxul ñu def ko waaye bi ñu ko séenee mu di ko def dañoo daal di jóg buuxante kenn ku nekk xëccu ci ñu wat ko ku ne xëccu ci rendi ab gàttam walla gëléemam kon loolu dafay tegtale euh, jëf ñu di ko roy ni mu ëppee jeexit ci wax ñu di ko roy loolu maa kiy ciy fàttaliku benn mudarris boo xam ne ab benn dawra jàngalekat bi doon jàngale lu mel nii di wax am solo gi nga xam ne roy ni mu ëppee jeexit ci wax kese noonu bi mu jubloo ci loolu dafa jëfandikoo système wax ne yéen ñii li may wax saa bu ma nee def leen nangam na ngeen ko def na ngeen di def li ma leen di wax te bu leen def li may def su ko defee léeg-léeg mu ne yëkkat leen seen loxo teg leen ko ci barab sàngam def nangam yu mel noonu di ko digle bi mu demee ba ci biir mu wax ne teg leen seen loxo ci seen nopp waaye daal di jël loxo moom jàpp ko ci sikki moom waaye dafa mel ne saal bépp boo xoolee ñëpp dañoo jàpp seen sikki te fekk moom teg leen seen loxo ci seen nopp la waxoon mu ne kon xëy sa daf doon daf dafa doon joxe rek misaal ci biir loola kon ki ne ci kanamu mbooloo mi ay jëfam ni mu mën a jeexitoo ci ci ci mbooloo mi loolu ay misaal la ci sulhul Hudaybiya boobu kon loolu euh, misaal la ci ko defee nag euh, bu fekk loolu bu ko ki ñu roy xamee ne jeexit boobu la am euh, solo ma am te nii la mën a jeexitoo ci kaw ay nit ba tax ci wàllu roy lu ëpp ci li dugg ci lislaam jaaree ci ba dugg ci kon loolu dana indi ci royukaay bi nag yëg-yëg bu rëy mu yëg ne kon moom mii masul la boo xam ne lu mu gën a góor góorlu gën a jëm ca kanam ci ak mbaax gën a yaatal ab liggéeyam gën a yàkkali ay jéegoom loola dana gën a nekk njariñal lislaam mbooloo danañ ci mbooloo danañ ci gën a jube mbooloo danañ ci gën a jube moo xam ne moo ne ci seen kanam ñi di ko ñi di ko bàyyi xel su ko defee royukaay yi comme ni ñu ko xame euh, day séddalikoo ci ay xaaj royukaay yi dafa séddalikoo ci ay xaaj ci bu jëkk dañ naan ñaar la doppi dellusiwaat ne ñaar la lu tax bi jëkk bu dee ci bu baax bi dañuy wax ne ñaari royukaay moo am xutwa xasana mutlaqa ak euh, muy royukaay boo xam ne moom euh, maxsuum la moom dañ koy roy ci léppam an mooy royukaay dafa am koo xam ne dañ koy roy ci léppam am koo xam ne nag dafa am lu ñuy roy ci moom am loo xam ne kenn du ko roy ci moom euh, ñi nga xam ne dañ leen di roy ci lépp mooy yonent yi alayhimu salaam ñoom maxsuum lañ suñu borom daf leen a musal ba duñu def lu dul noona kon moo tax nga gis suñu borom ni mu digle nañ ko ci roye moo xam laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa qad kaanat lakum uswatun hasana fi ibrahima wallazina ma'ahu ba ci laqad kaana lakum fihim uswatun hasana liman kaana yarjullaha wal yawmal axir ulaa'ika allazina hadahumullahu fabihudaahum ñooñu ñooy ñi nga xam ne euh, ay maxsuum lañ mu yonent yi dañ leen a war roy ci lépp bu dee ñeneen ñu dul ñoom mën nañu nekk ay royukaay am na ci koo xam ne suñu borom mën na ko baaxe ba sax du jàdd du tarxiis waaye it mën na ci am koo xam ne du maxsuum mënees na ko roy ca lee te duñ ko mën a roy ca lee loolu yëpp dina di am su ko defee lool yi kon lan lay laaj mooy kii royee tamit war na jéem a def itte ba xam kii mu topp li muy roy ci moom lu mu doon kii mu topp li muy roy ci moom lu mu doon comme amatuñu sensu dajeeg yonent yi alayhimu Euh, su boobaa koo xam ne ki nga topp di nekkul maxsuum kon dana jarit nga def ittee def ngóor a tuuti ba koy roy lu mu doon li koy roy lu mu doon la ndax euh, su boobaa mooy tax nga xam ne man nii kii ma àndal lii moo tax ma ànd ak moom dama koy roy ci bii waaye duma ko roy ci bii xamit moom ci boppam ni nga topp di ko roy wet yi ñu ko war a roy ay point fort ak ay point faible am ya nga ko war a roy ak ya nga xam ne waruloo ko ca roy kon loolu it ittale joo xam ne aji roy ji war na ko ràngoo ba xam ko jëmmi royukaay dinañu waxaat ne ñaari royukaay moo am muy xutwa hasana ak xutwa sayyi'a kon royukaay bu jub ak royukaay bu dëng Euh, royukaay ci ab jullit mooy rasulullahi sallallahu alayhi mooy royukaay bi jëkk ci ab jullit sallallahu alayhi mooy royukaayu jullit tudd nañu ko léegi euh, kon moom dundina mu mat wax nga xam ne dafa nekkoon insaan kaamil dafa nekkoon dafa nekk insaan kaamil ñu wax ad-dahaakul qataal mat sëkk lépp loo xam ne nit war na ko dunde moom mu dund ca noona wane ca royukaay wane ca wane ca loola ak royukaay moo tax mu na mu doon jiitee la jëm ca jàkka ja noonu la doon jiite yi lépp loo xam ne ñu ngi ko yëngu ci wàllu àddina ndax ab jullit léppam lislaam moo ko ko war a jàngal léppam lislaam moo ko war a jàngal kon yonent bi sallallahu moo ko koy jàngal te mooy da koy dund mu di ko gis da koy dund mu di ko gis kon moom mooy royukaay bi jëkk ak ñi nga xam ne ñoo ko roy nag ba ràññiku ca roy ga kon ñooñu tamit ku nekkaat ci sa kanam nga war leen roy te ñi ñu ko waxe woon sànq euh, suñu wasila suñu royukaay Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul di ca kenn ku ca ràññiku ci roy Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci léppam ci ay jëfinam ci waxinam ci léppam ba tax kon rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy royukaay bi ak ña roy ci moom ak ña roy ci moom ak ña roy ci moom euh, bi nga xamee ne kon royukaay bu jub am na noonu it la royukaay bu dëng am da ngay fekk mushrikuun yi ñoom tamit bañu leen di ci njub ñu naan inna wajadna abaana ala ummatin wa ana ala atharihim waaye kon loola dafa mel ne alquran nanguwul ndax ca saasa lu mu cay teg awalaw wala wala jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'ukum bu fekkente ne yéen la seeni baay nekkoon dafa jugut ñu indi leen lu lu gën loola ñu indi leen lu gën loola kon euh, royukaay ñaar la waaye bi ñu war a roy nag mooy ba jub ba dëng kenn waru koo roy kon ku gis la gën danga caa war a topp te bàyyi la mu gën waaye kenn du gis ñu indi la lu gën ba noppi nga sax rek ci ci leelay sa kon bàyyeek maam soo gisee lu ko gën danga caa war a dem moo tax alquran nanguwul xala wala jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum kon la gën mooy dal di jóge ci loolu te dem toppi ja mu mel ne e, uswa hasana royukaay bu baax faw dafay am ñaari cosaan yoo xam ne ñaar yoo xam ne ci lay sukkandiku ci lay sukkandiku muy jikko ju rafet jikko ju baax ak dëppale ay waxam ak ay jëfam ñaari yooyu ñaari élément la yoo xam ne munta ñàkk ci nit ki war a nekk ab royukaay mu nekk mu am ko muy jikko ju rafet waaye it ay waxam ak ay jëfam dëppoo jikko yu rafet lu yu yaatu la mbooleem jikko yi lislaam sant yépp mi ngi ci biir moo xam ñu naan as-sidq al amaana as-sabr ar-rahm at-tawaadu ilal axiri mbooleem makaarimul axlaax jikko yu ñu sant yépp daf ko war a jikko ndax mooy tax ñi nga xam ne ñooy roy ci moom ñu xam ne day ku dëggoo ngi nii lu mu la wax fas na ko yéene ku am kóllëre ngi nii du war mukk waaye ku mën a muñ ngi ku am yërmande ngi nii waaye ku mën a toroxloo ngi nii kuy wàccee boppam koo xam ne du teg boppam ci kaw teg nit ñi ci suuf waaye it bu ñëwee jaxasoo ci luy jur njariñ mi ngi nii ndax xam na ne moom nii euh, sant na yàlla ci li ko yàlla defal ab royukaay la kon war nay génn dee ko gis mu mel ne yërmande ji nga xam ne sëriñ bi amoon na ko ci nit ñi ba tax ci ni mu siiwe ne sëriñ Abdul Xaadir ba mu ganee jamono ba mu ci yebal borom Daarul Muxti daf ne ko ba ngay dem ba ba ngay ñëw ku la fi gis texe moo tax yoon woo mu guddal koo guddal guddal guddal ngir namm gi ñuy namm yërmande ci nit kooku tamit borom royukaay boobu war na am yërmande jooju xam jikkoom yooyu tax muy ñeme di jaxasoog nit ñi ba noppi di leen wan ak cofeel ak mbëggeel ndax loolu mën a jeex jeexital ci ñoom ba tax ñoom it ñu mën koo sopp ndax bu ñu ko soppee danañ danañ jariñu muy diriku di ñaax ne mbaam waa sawara génn wër ko di ko xool xam ko ne ko ma yow lu la yóbbi lii yow lu la indi fii ñu nekk ñun te xam ne xamoon nañ na ngay digle katub yiw di tere katub safaan mu ne waaw wax ngeen dëgg de waaye la ma leen daan digal damaa jàppoon ne digle ko rek doy na su ma noppee dama ko daawul def la ma leen daan tere dama ko daawul watandi ko walxiyaas billah moo tax ñu naan wa xayru taqiyin yaamuru bi tuqa xadibun yu daawi naasa wa huwa xalilu ki ragalut yàlla tey digle ragal yàlla dafa mel ne docteur bi faje ba noppi te wére di te fajut boppam lu mel noonu sëriñ bi ñu ngi koy wattandiku lu bu baax a baax soo demee ci masaalikul jinaan joxe na ci ay misaal yu bari jàjje lool ci li ngay digle na ci jiitu waaye na nga xam ne euh, euh, fajkat yi lu ñu xam-xam-xam ay garab lu mu bari bari bari te jéemu ñoo faj seen bopp loola du du leen jariñ dara moo tax mu jàjje na mu jàjjee ci di wax je kalla fala yantahu ahlallahi maxrifatun bi kasratil adwaayi maa lam yudaawu maa bi nafsihim jara ajal walaw dawaw ulufan fil wara na xam ne fajkat bi su fajoon ay junni junni junni nit te jàngoro ji dal ko te fajuwul du du ko jariñ dara kon digle aw yiw ak tere safaan lay tax mu am solo dëgg mooy ki ki koy def da ci jiitu ci jëf ko bu dee lu ñu war a bàyyi mu jiitu ci bàyyi ko loola mooy tax mu jeexital bu baax te ña nga xam ne ñooñu la nekk ci seen kanam ña nga xam ne ñooñu la yar ña nga xam ne ñoo koy roy mu war a fas yéene lépp luy jikko ju rafet lépp luy jikko ju baax lépp luy jikko ju ñu sant mu melowoo ko nga xam ne ku koy jàng mën koy jàngi ci moom gis nga loolu soo ko xoolee tey ci yoonu mu lu ci yomb jàngale la yii ñuy tudde suñu daara yi daara yi tarbiya eh, bariwaan na nga fekkoon ci tey mag moo xam ne jaaroon na su ngeen doon waxtaan ci wàllu xam-xam ci ay téere mën na caa bañ a xam lu bari waaye ay jëfam nag téere du ko weddi ndax dañu nekkoon ak aji mat ju mat sëkk joo xam ne jàngoon na téere ba xam ko di ko jëfe ñor nag ñu ka koo war a kooke di gis la kooke di jëf mooñ ko ci seeni jikko ba lépp loo xam ne mat naa jëf danañ ko jëf tey du jëf lu ñuy tere loolu mi amoon na fi ci barab bu soriwul dara wax nañu ne ku mel ne sëñ sëñ Hadi Touré mii ci paas am na menn mag ci magi murit yi nga xam ne nekkoon nañoo sëriñ bi mujjoot na dëkke foofu dafa daan wax ne sëriñ Tuubaa day moom suñu ay bi bu xamutoon ci sëriñ Tuubaa dara lu mag moomu rek bu tee dana xam kan mooy sëriñ Tuubaa ndax day wax ne du ak dama waaye fii ma nekk maa ci raw diw mii xamul dara wax dëgg yàlla ci ay téere waaye samay jëf ak yi jëfam duñu weddante mukk kon la la ko téere jàngal moom la ko sëriñ bi mooñaale moom la sëriñ bi mooñaale ci ay jikkoom moom la sëriñ mooñaale ci ay jikkoom ba tax kon loolu it li ko mën nag mooy tarbiya bil xutwa nga xam ne buñ dikkee ci tarbiya islamiya nga xam ne dafa am sumuliya làmb wàll yëpp wuute gi ci def nga xam ne bee yar am xel bee di aw yar bee di yar ak owu bu dee tarbiya islamiya yëpp lay boole waaye ci biir tarbiya islamiya yi borom xam-xam yi gis ne mu ëpp intiaal mu ëpp efficacité mooy tarbiya bil xutwa tarbiya bil xutwa nga gis kon koo xam ne e, dafa ne nocc ci siraat mustaqim waaye bu ngeen def loo ko wax rek mën ne sama sëriñ ba jiw mën na lépp lu dikk ci lislaam lu teew ci kanamam rek mu ne loolu day seen jiw nangam la ci jëfe woon kon loolu day mbooloo dañ ciy jube ba tax kon kooku war koo yëg te war ko xam mu mel ni nag du mën a ñàkk kon du mën a ñàkk mukk ci al al usul ab royukaay it mu sonne ci xam-xam ndax xam-xam moo koy ñiital yoon wi moo koy musal ci pakk yi ndax koo xam ne loo def mbooloo koy def loo bàyyi mbooloo moo koy bàyyi kon su boobaa dana jaadu nga fab sa tànk teg ko ci siraatul mustaqim ku ne xam ne ni mag mooy yaroo ci ron borom daarul muxti yi lu nekk la xelam di xalaat ba mu des woyefal ak njàpp dama cee tudd lool rek ndax li mu siiw waaye amul dara lu diine bi digle loo xam ne nit dana yaroo ci ron borom daal du moiti ba noppi te di ko woyefal waaye kuñ wax nag na mu daan jëfandikoo ci la mu ko jaraloon fa mu àggale woon dekkaam ji ku dul jàpp doo ci jullee moom ci boppam ba mu ko matee gaar boo xamaatee ndox na mu na na na mu ko baamoo xataa na mu doon yare ci lislaam bi ci fa am siiw na ne toog na ci waxtu wu xaw a guddi dégg ñuy yuuxoo mu laaj lu mu doon ñu ne dafa am ku waa kër ga di yuuxu mu ne lajaroon yuuxu nag ni day mooy nit kuy bëgg a tëdd te julliwut gee nit kuy bëgg tëdd te julliwut gee kooku moo jar yuuxu waaye ku def la mu war a def ba borom soxla ko di ko yóbbu rek loolu jarut yuuxu kon yooyu ñoom seen dund yëpp dafa nekkoon am jàngale seen dund yëpp dafa nekk am dafa nekk am jàngale ba tax kon euh, ñu war la ñuy def ñu di ko teg ci xam-xam ngir ñu mën a mucc waaye ñu mën a musal ñi nga xam ne danañu leen roy danañu leen roy yëg googu ñu yëg seen responsabilité yóbbee woon na ku mel ne Cheikh Souhaïbou radiyallahu anhu euh, yàlla daf ko nattoo woon koor nekk ci moom lool koor yàlla ko ci nattu woon ba nga xam ne benn ñu tudd ko wéradi wala ñu tudd ko ab natt rek waaye lu mu ca mën a doon daal metti woon na ci woon metti wu jéggi dayoo woo xam ne waxoon na ni moom de xam na ne sariya teggil na ko woor li muy daj ci ko sariya teggil na ko ko waaye nag su ma wóoru nag ñaataay ñàkk woor ngir li ma ñàkk woor ba tax ak la mu ca doon rek képp continuer di woor dafa doon continuer di woor kon loolu euh, suurul masuliya muy yëg responsabilité lu mënta ñàkk la te la cay dimbale mooy xam xam euh, mënta ñàkk ci ku ku mel noonu nga xam ne da ngay gis euh, Seydina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu bi muy wax ku may naan ko na góor góorgóorlu ci xam-xam te xam ne moo gën ci yow alal ndax xam-xam dafa lay sàmm eh, alal nag yaa koy sàmm xam-xam nag moo lay sàmm kon xam-xam boobu mooy sàmme nekk lu munta ñàkk ba tax ñu kooku war koo yittewoo war koo bàyyi ngir ñu mën ko sàmm mën koo ñoŋal te nag xam-xam mooy jagal mbir moom la sëriñ bi di wax ne waxlam uxayi bi ann ilman wa amal huma wasilata saadata ajal kon xam ñooy ñaari kerkeraat yi kese mooy yoon yi nga xam ci la nit di a jaar ba mën a am li mu bëgg fawsun yaduumu wal muna wal bi ilmin wa saxiin liman bi ilmin wa ak texe ak am li ñu bëgg ñu ngi koy mën a jële ci koo xam ne eh, ci xam-xam ak jëf ci lay sax kii sax ci xam-xam ak jëf mooy mën a ak mooy mën a am lam bëgg di wax ni nit du mën a am li mu bëgg mukk lu dul nga xam ne dafa xam ba noppi door a jaamu kon day boole xam ak jaamu day boole xam ak jàmm laysa yafuusu bil munaafi abadin ila allati alima faata asudi wax ne fal ilmu ma bihi sudaana al fata li annahu yukrimoo xaysu ata xam-xam mooy li gën ci nit bi jikkoo li gën ci nit bi àndal ndax dafa koy teral wax ni euh, mooy ngën ji yóbbal waaye xam-xam nag lay àndal mooy tax mu mën a ci ay wor kon bi sëriñ bi wax ci xam-xam lu bare bare bare lu yaatoo yaatu la xam-xam bokk ci yenn ci jumtukaay yi nga xam ne ab royukaay di ko mën a ñàkk a takkaat jiitloo ndax sudut loolu ay jëfam lu mën a mujj fenn ndax na mu waxoon ci ndaw ñi ci tuuda suban ba in xiftum xajal fa xaddimu taalluman ala amal su fekkente ne ragal ngeen rek ragal ngeen jëf ba noppi du am njëriñ na ngeen jiital xam amee njiital xam ci jëfe kooku it war a nekk am ay melokaan yu ñu sant ni ñu ko waxe woon nga xam ne eh, takkoo melokaan yuy tax eh, ku ko gis ko nga xam ne ni ñu waxoon ne ay ki mu soxla ay jëkkam moo koy jëkkoo woo wala ko ay kàddooma woo Ahmadul Muxtaar mosoon na wax Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Fatma ak Mbacke Madina ne leen na ngeen defar seeni jëmm leen gis bëgg leen defar seeni jikko ba leen xam kon loolu melokaan la ak wootekat la na ngeen defar seeni jëmm ba ku leen gis bëgg leen defar seeni jikko ba ku leen xam dootu leen a muñ te loolu rek moo am bu fekkente ne ku la gis bëgg la te ku la xam dootu la mën a ba kon kooku da mën a jeexital ci kaw ay nit loolu dafay lu am solo moom sax Mamadou Moustapha moomu dafa daan wax ne aw yoon bi ca su deret jeexee xellanteeku ca def kon l'islam it ay nitam melowoo ay melokaan yoo xam ne dañu leen di xenneem bokk na ci li ko dimbale ba tax mu mag màggin wu gaaw woowu waaye kon day wax jooju dagat nañu delloo siwaat ko ci murit gi tamit ku ne xam na ne sëriñ bi ak ña mu àndaloon melokaan ya defoon ci ñoom tax na kenn ku ca bàyyi koo foo demati doon di jeexital ci seen kaw say melokaan di ci ñoom loolu tax na manees naa gam-gamle ci wax yi mag diinu lislaam ni mu gën gaaw mag diinu yeneen diine yi ci def waaye ci biir lislaam mag diinu yoonu murit gën na gaaw lool yeneen yoon yi ñu xam ci ni ñu ko xamee ngir lan euh, ñi ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi defaroon yar leen seen melokaan yooyu dafa bëggu ba fépp fu ñu dem mu jeexital ci seen kaw kon loolu tamit war na doon loo xam ne ci jamono tey jii ndaw ñi war nañ xaw cee royaat gëm ne ñu nekk ñooy mu masilam ñoo ko représenté ay ambassadeurs yu lañu war a nekk ay ambassadeurs yu yoonu murid lañu war a nekk te loola lay day firndewu ci ay wax ak ay jëf day firndewu ci ay wax ak ay jëf kon loolu nekk loo xam ne euh, lu ma a bàyyi xel a bàyyi xel baax a baax la di wattandiku lépp loo xam ne dafay tax ñu di ko foñ ab royukaay day jéem a nooñ lépp luy tax ñu di ko foñ ndax bu fekkente ne yëg nga ne yow mii yàlla dafa def ci yow te li mu def ci yow da nga koo war a jàllale waaye soo ko bee ak ñekk doxale ko sa diggante nit ñi bu mun ñoo ak ci yow kon du ñu mën a roy ci yow kon sa mission sa mission day def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, subhaanahu wa nooy ñëpp ñu xamoon ko bu baax a baax suñu borom kañ ko ca ne ko isma rahmatillahi linta lahum walaw kon tawfiq bi la sa borom tawfiqal ba nga nooy ba tax ñëpp xam la ci njub tudde la amin xam say melokaan yi sell tax na yëf yi yomb ci yow ñu tella wuyu si waaye duñ toon loolu di jàpp ne noonu loolu kon tamit euh, nit war ko bàyyi xel bu baax gis nga jikko yooyu sax ni ko boroom tagg euh, alayhi salaam ci la ko tagg ni ko wa innaka la ala azim kon loolu yëpp dafay tegtale melokaan yi nga xam ne euh, ab royukaay war na ko mel war ko bàyyi xel moom yonent bi wa sallam yu mel noonu mu digle ci lu bare bare bare bare soññe ci bu baax ci soññ jullit yi yi ñu di ko bàyyi xel daan wax saxaaba yi ci seen biir ñuy bàyyante xel eh, naka noonu it di bàyyante xel seen diggante ñu nekkul ay jullit ba nga xam ne loolu tax na fu ñu fi mës a wàcc ab biir bu gàtt rek ñu jeexital ca kaw ci boppam la moo xam lu ko waxe woon sànq ci Éthiopie ca kon yooyu yëpp eh, nekk ay melokaan yoo xam ne royukaay bi dafa daf ko war a daf ko war a melowoo eh, naka noonu yëg nga xam ne dana ko yëg ñu nekk ci gannaawam ak roy gi ñu koy roy tënk ji mu koy tënk ba tax euh, lu baree bari sax ko sañ lu baree bari dootu ko sañ nga xam ne tey boo delloo ci lu mel ne li sëriñ bi di wax fa in muridu dafa yëg ne moom nii royukaay la am na loo xam ne doonte lu dagan la sax sañu moom kay ci farata ci sunna ci ngëneel yi cee gën a baax ca la war a taxaw waaye am na yoo xam ne mukk du ko sañ kenn du ko ci fekk waaye tamit mu war di toroxlu ba tax euh, ñëpp di mën a ci moom di ko mën a ñeme di ko mën a xam di ko mën a roy xam nga ne toroxlu moo tax yonent bi sallallahu alayhi benn bis am ku euh, ak si ci moom xay na xamu ko woon waaye bi mu dikkee ba ne fi cëb ci moom ñu ne ko kii mooy yonent bi dafa mel ni ku tiit wàccee boppam ne ko man kat maay doomu jigéen jooju ngeen fi xamoon démb muy lekk seel xam nga lekk seel loolu waxin la ci ak toroxlu mooy ku ko man wata boor ngay jëfandikoo waaye xel moom tegtal la ci ñi man seen bopp ku man boppam du ko lekk mu di ko wan ne nag maay doomi jigéen jooju doon lekk xel yi démb loola kon day wane ak toroxloom bu baax ba a nekk kenn rek mën ko kenn ku rek ko fa fekk loolu kon melokaanu nitub diine la melokaanu kuy wooteel diine waaye melokaanu ku dee ci roy ci diine xam ngeen ni Seydina Omar ibn Khattab loolu roy misaal la ca misaal la ci ci ak wayefam te nekk amirul muminina taxaw taxawaay bu sëkk ca na mu war a taxawe waaye jógal boppam di defal boppam rond di beru di ànd di dox moom képp ba li nga xam ne jeexital na ko ci société bi nga xam ne nekkoon na ca ba ca moroomi buuram yi ñu doon dunde ay jeexi ci toroxloog ak yi melokaan jeexitaloon na ci ñoom loolu kon dafa nekk lu am solo loo xam ne faw wit nit ki bàyyi ko xel ci wàccee boppam ndax euh, dañuy wax ne melokaan yëpp rëy moo ci gën a bon rëy rëy dañuy wax ne ki ko def saa bu la jubsee bala mu wax si dala koy wàll bala mu wax si dala koy wàll ci misaal tey boo doon bëgg a dajeeg nit nga séen ko muy xogaliku di waajalaat boppam bëgg nga fonk mbaa nga teg ko fenn mbaa nga jub ko gis muy def def xeet defar yun woo xam ne dafa bëgg nga teg ko fenn loola bootul sax daa tax yow nga gën koo jot daa tax nga gën koo jot ci bu sempaloon rek da gis ne tey borom daraja yi ci ci nit ñi gën a bëgg mooy ki ci gën a wàccee boppam gën a suufe kooku la ci nit ñi gën a bëgg kooku la ci nit ñi gën a euh, naw gën ko taqdir yaakaar naa ku ci joxe misaal ay ji ci ku mel ne Cheikh Abdourahman euh, moom suñu Abdul Xudus yaakaar naa ku ne xam na taxawaayam ci lislaam ak bokkam ci Serigne Touba waaye ak wayafaayam it ku ne xam na ko loolu gis nga jeexit yu mu def kenn ku nekk dana bàyyi ko ne ñëw di ko seet di jéem a jeexitalu ci jikkoom yooyu yàlla na suñu bakkanam te dolli ak wéram ba li muy defal lislaam mën koo defal ndax lislaam soxla na ko lool te bari ay moroom kon waaye mu tamit ci melokaan yi mënta ñàkk la nga gis na loolu foo xool rek boo xoolee lu mel ne Sina Bakri Siddiq xitaabam ba dama da ngeen maa jiital dama leen a jiite waaye gënuma leen daanaka koo fekk ci jiite lislaam yi loolu dañ koy bàyyi xel bu baax a baax dañ koy bàyyi xel baax a baax nit ne kat ñoom nit mënta njiit mënta ñàkk nit dana ko nekk waaye tekkiwule dañoo gën doonte ñoo gën sax duñu ko nangu nga seetlu ci biir mag ñi ak sëriñ bi ni mu yare woon tey suñu daje woon ci seen biir naa loolu ci saxaaba yi lañ ko doon maanaam kenn kenn ku nekk jël dara ji jox ko sa morom da lay da lay gënal nga téye ko da lay gënal nga téye ko bu dee jariñ nga jox ko sa morom da gënal yow nga jëfandikoo ko bu euh, ñu fàtte moos ci saxaaba ya ridwaanu laahi alayhim ci xare ñu tëdd gaañu mu ku yor ndox dikk di joxe ni pëkk-pëkk kenn di ko bëgg a jox mu siggi xool gis ku tëdd ci kanamam te mel ne ne soxla na ko mu joxañ ko ne ko joxal kii kooku bi ñu ko ne pëkk-pëkk mu yow xool di ko bëgg a jël gis ku ne ci kanam mu joxañ ko ne ko joxal kii ci sama kanam bi muy jox kooka mu faatu bu mu wàññi ko kum dil ci mu faatu ko waaye kon lu mu doon ci ñoom su dee njariñ bu dee daraja jox ko sa moroom mu leen gën a jël ko loolu ci tawfiixi suñu borom ñi ci gudd ay tànk génn danañ gis ne suñu borom defal na ci Serigne Touba ndam ci biir liggéey boobu ndax dañuy wax ne tabe ba ci daraja moo ci gën a jafe loolu ku ne xam na ni Serigne bi suñu borom defal na ko ci waa këram yi defal na ko ci ñi nga xam ne ñoom la yar maanaam ci ñi nga xam ne ñoo yaru ci yaram bi rek ku mu toon ca ñooña loolu xames na ko ci ak ñoom bu baax a baax a baax a baax euh, kon loolu it doon melokaan woo xam ne tey jii jamono war na koo fàttalikuwaat jàngat ko ndax mel na ne bokk na ci yi nga xam ne mi ngi bëgg ruux léegi mel na ne bëgg darajet bëgg ak pal bëgg nangam mu ngi bari lool te loolu du woon cosaan ci lislaam waaye murid gi it xamu ko woon kenn ku nekk sa bokk euh, sa morom gënal la sa bopp da caa lool sa morom gënal la sa bopp euh, taxaw seen mit ci jiital intérêt général ci euh, sa intérêt bopp kon di def xitma di def xitma di def lu baax te jublu ca da ko def ngir yàlla waaye jublu ca say moroom di ko jariñoo jublu ca moroom di ko jariñoo kon lu baax loo xam ne yow mi koy def defoo ko ngir jariñoo woo ko fii jariñoo ko fii ci àddina waaye ñeneen ñoo koy jariñoo kon di liggéeyal jullit yi loolu it ak royukaay daf ko war a bàyyi xel baax a baax loolu yaakaar naa ne ku xool suñu kilifa yi suñu kanam da nga xam ne loolu bàyyi nañ ko xel bu baax a baax euh, te loolu it dañ koy jële ci sëriñ bi ndax moom léppam daf ko jëme woon ci ma ndax dafa doon wax ne euh, lawla al quran wa sunnatu wa intifaa'il muslimina ma bitu fi laylatan waahida kon liggéeyal alquran liggéeyal sunna waaye jariñ jullit yi jariñ jullit yi loolu kon kenn nit ku nekk daf ko war a bàyyi xel waaye dana rawatina su ne ab royukaay la mu jiital intérêt général ci intérêt personnel xam ni yitteem mooy na mbooloo mi jariñu su mbooloo jariñoo mu mel ne jariñu na loolu moo doonoon taxawaayu sëriñ bi moo doonoon aw doxiinam bind na ko it fu nekk ñu wax ne saxalat ni ibadatu rabbil alamin wa tilawatu kitaabi rabbil alamin wa wax ne li ma yitteel mooy jaamu sama borom tabaraka wa taala jàng téere borom bi topp suñu si yonent bi sallallahu alayhi waaye nag al ijtihaad fi masaa'il alamin taxaw temm ci luy lijjanti mbiri mbindeef yi taxaw temm ci luy lijjanti mbiri mbindeef yi loolu moo doon yitteem moo nekkoon bëgg-bëggam bala dañuy wax sax ne lu ko dal loolu moo ko yóbbee ku ne xam na ne sudutoon xitma boobu mu doon def mu fekkoon seen rek dafa yemoon ci li gaa ñi doon def julli seeni waxtu jàng seen waxam yor seen kurus lijjanti seen kër kon ku ne xam na ne li ko gaar du ko gaar waaye kon su su fekkee loolu la ku def lu dul la gaa yi rek doomal lu dul yem fa gaa rek waaye ku bëgg lu ñëpp naa jafe na ba naa jafe na kon loolu taxawaay boobu mu ci amoon mooy mat a bàyyi xel la loolu it dana dana bokk ci la koy dimbale mooy itte ju kawe itte ju kawe itte dafa mel ne lu lijjanti ko rek moo ko lijjanti lu lijjanti ko itte moo ko lijjanti moo tax eh, moom sax ndigal la ci am bu dee sëriñ bi ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko rabbi asxaabaka bil himmati wala faqat na yar sa gaay yi ci itte te bu leen yar ci njàngoom kese kese waaye na leen ci yar ci itte nga xam ne doo doon jàngalekat boo xam ne soo joxee bind rek yow génn nga ci waa ji na ko wala jëfandikoo ko déedéet wante moom na nga xam ne ci cosaanal lislaam moo amoon fii ci saxaaba ne ñoom suñu masaana jàng fukki aaya dañuy taxaw ba jëfandikoo kooku door a jàll sëriñ bi tamit kon bi muy yar ci itte li mu doon jàngale dañu ko doon tatbiq nga xam ne ki muy jàngal day jëf li muy jàng day li muy jàng moo xam na jàngalir mu mu doon ndax ci lu baree bari doon na ca jàngale kon kawe itte moomu dafay nekk loo xam ne lu munta ñàkk la faw euh, royukaay bi def su ko defee kawe itte nag boo ciy doon xool misaal sëriñ bi ak waa këram yi tamit da ko ci gis bu baax a baax da nga dégg sëriñ bi mu buy dénkaane eh, ne lépp loo nekk na jëme sa itte te loo xis jublu na ko jublu waaye bul gi duggantu ci mbir ci Abdallah radiyallahu anhu nga xam ne ñi ko gënoon a dégg la bokk dafa daan wax ne diggante jëf ak ba koo ko ci ñuy taxawal waatal ne du Abdul Ahad day jëf rek mbaa mu bàyyi waaye diggante jëf ak ba diggante jëf ba kenn du ko fa séen kon ab royukaay noonu la war a mel ab royukaay noonu la war a mel lu mu xis jublu rek dafa ciy jublu xam ne jublu na ca kon mu soññee bu baax ci nit ki am itte ju kawe ndax suñu borom ci boppam moo bind mbir yëpp waaye yent yent bi sallallahu alayhi wasallam wax moo bëgg yu kawe yi ba noppi sipp yu suufe yi kon nit war a war a war a war am yitte bu baax yëkkat yitteem jëme ko ci li ko tax a jóg gis nga sëriñ bi dafa daan wax saxadani tulubu samtin fi nasab ila nujuumi fi samti wal qamar di wax ne saxadat nii xidmatahu lmardiya fi xidmati l muluki lil hadiya nee jant bi ne dàng mënatuma koo gis di geestooti euh, di xooli weer ak biddiw déedéet ku bëgg a dem ku nekk noonu ngay def yéen yàlla ibrahima alayhi salaam ca wax wa muy lamb amut ak njub te xamagut laqad atayna ibrahima rusulahu min qabl bañ ko yónnee ko ci dafa bëggoon a jub dafa bëggoon a jub moo tax mu daal geraw daayee mu ca na nekkoon def yëpp di làmbatu njub ba mu koy làmbatu te xamagu ko dëgg dëgg xam te xamagu ko dafa taxoon muy xool asamaan di xool ci weer yi di xool bitiw yi su fekkee mu ne sama borom a ngee mu sori bu euh, fekkee mu ne sama borom a ngee mu suux mu ne ah déedéet jant fekk fekk mu wax ko konkal maa ngi kon mooy sama borom waaye lu mujj mooy génn ci yëpp loolu lu mu doon itte la itte itte jooju tax na mu dem itte jooju tax na mu dem kon loolu la sëriñ bi misaal ne ci di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, mooy jant bi nga xam ne fenk na ba tax na kon mënatuma koy mënatuma koy romb di xool ay weer ak diw dégg nga ko ca na mu koy rapaate ca fa ca des mahat mahabatil muxtaar sayidana bil maxaniya wal ahlina wal kon nit a bu baax dégg nga lim dégg nga sax moom bi mu lay dénk ak digal euh, di wax ne bul rëbb te yoroo gànnaay bul yor gànnaay ba noppi toog waaye daggal sa mooy tax am li nga bëgg mooy tax am mooy tax am li لي بلا سلاح فعلة الجحود ولا تسد بلا سلاح عددا أو تأخذه دون سيد أبدا بل اجمع عن أخذ سلاح واصطياد وجعلك أصلا تحوي المراد تحوي المراد kon loolu mooy tax mooy tax nit mu am li mu bëgg di encourager nit di ko soññ ci mu bañ a gàttal itteem bañ a jàpp ne euh, cër yi daal diw ñoo ko moom waaye moom bokku ci jaare ko ci moo xam loo tax lu ne ci yow ba tax nga jàpp ne gàllankoor la bu muy der bu ñuul bi muy barab bi nga juddoo bu muy lenn xamal ne eh, in akramakum inda Allahi atqaakum tax mu naan nit wa laysa yujibu sawaad al jismi safahat al fata wa suu al sawaad al jismi xadama fawsin bi wax ne der bu ñuul du tax a am xel du tax ñàkk ak cër du tey jot ci cër yu mag yi ndax moom euh, itteem bi mu jógee dafa xam ne mbir yi ci suñu borom la nekk ci ragal yàlla la nekk waaye ci jëf wuti ko la ne moo tax maanaam tawajjuhi lillati yublil maqama bila ijalatin bi jihati shami wa kon moom dafa jóg rek jël mbiram ko suñu borom nee na waaye du ma nekk mukk complexe boo xam ne dama naan sham wala siin ci misaal tey da nga ñoo xam ne lu jëm ci diine lépp luñ ciy wax dañ naan masrix soo demee ci pays arab yi buñ ciy wax dootuñu jël diine waaye dañ naan ci réewi arab sàngam ci réewi arab sàngam defe nañ lépp lu aj ci ñoom rek lañ ca war a xool fekk na euh, diine ji téere bi moo ko jàngale yonent bi ci ñëpp lañu ko yónni wante lépp lu jëm ci wàllu àddina lépp lu jëm ci économie dañ naan la siiti am en Europe siiti waa boo demee boo demee Europe boo demee ci plan yi nangam nangam nga xam ne kon ñoom day mel ne amuñu parce lépp lu aju ci diine nga xool ci naar yi lépp lu aju ci développement wala àddina nga xool ci tubaab yi kon loolu dafa it dafa indi ak nit ki xeeb boppam loolu royukaay bi daf ci war a liggéey ci ñi mu nekkal ba duñu ñu waaye it du ñu xeeb seen bopp ci ci fu ñu ko wër a xeeb ci fu ñu ko wër a xeeb ak jullit euh, ci kanamu ay mbokki jullitam mën na def mën na wàcc waaye ci génnee foofu nag wàcc ko toroxlu la fay tekki te wër wërta toroxlu ci moo tax waxtu wu nekk sëriñ bi bu defee itteem ba ndax ci boole naan suñu borom rafet ila ilal maali himmati tafaddulan wa asaman xismati naan xëpp lee xayral maqaasimi xayral xismati l taqwi diini bi jafee passé kon moom dafa amoon dafa amoon itte bu baax a baax a baax dafa amoon itte bu baax na xam li la tax a jóg te jël sa itte jëmee jigi te bañ wattandiku lii fite yóbbaale la wattandiku lii fite yóbbaale la euh, loolu moo tax mu doon ñaan borom lii kun bi kun xarmatan wajhal masiriyata jawfal xanaalil wara mital maarili loolu ku amul itte doo ko tax doo ko wax ndax da ngay ne lu jomb la wala yàlla la ko bi lu dul lu araam lu dul lu jomb jomb ko a ñaan suñu borom ndax xamoon na ne day maye te moom ci ñi war a may la ko moo tax loolu yóbbee na ko lu nekk loolu yóbbee na ko lu nekk ndax jawfal xanaa bi nga xam ne ku toppale ñu bari jàppoon nañ ne ëppale nañ ko seen bopp ñu ko am moom ba mu jëlee itteem di ko wut dafa mujj sax wax ne liggéeyam bi jéggi na ko mi ngi naan ilaa siwaa naxwin taa ilaa siwaa naxwi tantail farat wa xidmati lahu istarat jawfal wara wa xidmati lahu istarat jawfal wara loolu lépp kon itte la loolu lépp kon itte la bu ko defee nag dana jaadu ci jamono tey fi jamono toll ñuy fàttaliku yu mel noonu te ko bàyyi xel bu baax a baax a baax te bañ di jàpp ne yii ñu wax mënatu la nekk tax a kay ba tey jii ku am yitte ku góorgóorlu suñu borom dimbaleel ni ma ko waxee woon bu waxee gaa yu rëy seen jaar jaar ya ba wax la mu leen ca may la muy tëje mooy inna kasaalika nañ ci muslimina bunt bi tëju ko kon loolu ñu ci soññ bopp di ci soññaat képp koo xam ne sañ nañ la cee soññ ci ñu gën a ekkatiwaat suñu yitte gën a bàyyi xel bu baax suñu bopp ndax euh, tey jii ku ne xam na ne euh, fii ñu toll ci jamono jaxasoo bari na lool am ñuy wax ci yeneen yaa xulux yi mooy jikko yu yàqu yi te lan la wax nañ moo ko waral mooy dañu amatul ay royukaay ay royukaay yu baax te fii day waruñoo woon a ñàkk ay royukaay ndax barab boo xam ne Serigne Touba jaar na fa ku mel ne borom jaadu moot yi defar ku mel ne man ci ànd defar ku mel ne siñ sam defar ku mel ne mboolem mbokkam yooyu waaye defar mag ñi mu àndaloon ak njabootu boppam ji ba baqiyatu salaf sëriñ Saliou ñi fiy door a jóge yàlla na suñu borom yokk ay leeram melokaan yooyu nga xam ne moom lañ melowoo woon boo dikkoon tey jii ci daaru moxti gi borom daaru nekkoon bi waxuma la njabootu boppam gi nga xam ne ay doomam lañ waaye mag ñi mu àndaloon mu defoon ci ñoom li mu def ci ñoom def leen dëgg dëgg ay def ñu mat sëkk taxaw taxawaay bu mat sëkk sut war noonu lay mel ak royukaay dafay mat sëkk ni diineem ni muy nekkee jàmbaar ci kaamil nekke ko ci jàkka ji nekk ko ci njub gi noonu la koy nekke ci liggéey parce que loolu mooy tax mu mat ndax su ca genn wet desee rek loola euh, dana doon ak manqué moo tax ku ne xam ne ne waaye bi ni mu ko amee woon ci diine woon ci liggéey noonu la nekke woon jàmbaar euh, ku ne xam ne njal benn dëkk bii liñ ci wax ca na mu mettee woon waaye nangu woon muñ sax ci ndigal xam ne euh, lu mu yàgg yàgg rek njariñ moo ci topp ndax ndigal moo ko fi indi woon kon it suñu xëccee nekk ci ndigal way ca sax ca def na nga xam ne suñu laat waxoon na ko mooy ba muy wax ne ak mu nekk di fa benn ak di fa a yemale la am solo rek mooy na xam ne mi ngi ci jub soo ko see xam ne yaa ngi ci euh, boo ci wétalikoo moo gën waaye ñàkk ci wétal tee nga deje kon loolu ndaw ñi war nañ koy fàttalikuwaat bu baax a baax wax nañ leen koy fàttali mag ñi di leen ci dimbale nañuy delloo ci waat sëriñ bi ak mag ga mu àndaloon sëriñ bi ak mag ga mu àndaloon nañu doon dunde ndax sëriñ bi kët moom ñooña ba mu leen di defar boo delloo ci rawu nadim sëriñ Mahmoud Lamine Diop daga na mi ngiy wax ne ci njëlbéenu murit ak nam mettee woon am na ñoo xam ne daanañu leen duma am na ñoo xam ne daanañ lu nekk daanañu leen ko def waaye sëriñ bi daf leen daan wax ne na ngeen jël seen xel def ko ci ñaari mbir yow ma nadduhu kullu unaasin bi imaamihim bu ëllëgee yowmal qiyam ma jiitu ngeen topp ci man ak it bépp ci seenum xel ci àddina bépp ko ci àllaaxira ak jël saxaabatu rasul def leen muy seeni bàyyi ci diine te saxaabatu rasul ku ne xam na lañ dajoon kon lu mel noonu jaadu nañu dellu siwaat ko di waxalaat ndaw ñi sëriñ beeg àndam yi ak nañ meloon te wattandiku li xew ci jamono tey nga xam ne daanaka ay màddi yu matériel ay bien la ñuy jëkkante moom la gën a ittewoo loolu dafay tardeel nit waaye liy jariñ mooy sëriñ bi ak ñi mu àndaloon euh, su ko defee kon képp koo rawatina képp koo xam ne ci foofa nga bokk ñu di tudd di ko tudd dana jaadu bu baax a baax a baax nga yëg ne am na loo xam ne moom sañoo ko am na loo xam ne sañoo ko am na loo xam ne sañoo ko mooy sa warugar mooy jub sa mooy baax ndax da ngaa ne ci kanam ay ñu topp ci yow di roy ku ñuy roy ci yow waxuñu waaye jëf ko mëtu sax waroo koo def lu mat a def ak lu mëtt a def ak lu ëpp def kon yow lu mat a def a def lu mat a def mooy lu baax lu mëtt a def mooy fon bu la indil dara lu ëpp a def mooy ak mooy yàlla loolu kon toll jamono toll na koo xam ne ndaw ñi war nañu yëkkatiwaat seen yitte te bañ di euh, roy rek koo xam ne kuñ gis roy ko déedéet te loolu xew na gis nga ne tey jii ndaw ñu baree bari àddina yóbbaale na leen ba nga xam ne ñaare dëkk boo dugg da nga xaw a xam nga fa gone yi di roy da ngay fekk ñu di ko bind ci miir yi su dee waxtu woo xam ne waxtu bëri la nga gis ñu di ko bind ci miir yi su dee moo siiw nga gis ñu koy bind ci miir yi su dee waxtu woo xam ne ab musicien moo siiw kon yu doy waar benn mbokk dafay jaar ci benn miiru këru benn kilifa bu mag ci Touba gis ñu bind ci diw mu mbërum làmb ne te ki ko bind mbind mi rafet lool mbind mu rafet ne kii de kon moom xam naa sopput borom kër gi waaye diw ñii dëgg ci moom ba mbind ko ci miir bi de moom xam naa ne sopp na ko moom di mu dëkk ci moom ba mu bind ko ci miir bi booba ba léegi boo ci jógee nag di xool yu mel noonu sa yaram day daw moo tax ndaw ñi mas nañoo dimbale delloo ci leen bokk na ci leen dimbale delloo si nag ak delloo si jataay yu mel nii waaye it ñi man ñu jël seen itte jëme ko ci lu mel ne média di tey média yi nga xam ne tey lu baree baree bari ñoo yore fond bi ñoo koy séddale ñooy orienté nit ñi ñoo leen di wan ay film ñoo leen di wan ay jëmm kon média boobu jaadu na ci ndawi jullit ñi en particulier murit yi ñu dugg ci bu baax a baax taxaw ci nañ ci war a taxawee fexe ba badil am badil mooy su fekkente ne lan ñëpp dañoo maase ci di wax ne média bi baaxul te jëmmi ay jumtukaay rek ko yor ay nit a ko yor di ko modulé nañu ko bëggee kon média bi baaxul doyul waaye dañ cee war a dugg taxaw ba def ci lu baax wane ne nii la war a demee su ko defee ndaw li buñ ko nee bàyyi lee baaxul jox ko lii ne ko jàpp ci jox ko lii kon loolu daal lenn ci gendiku la yoo xam ne euh, jotoon nañu koo dajale euh, di ñaan wax ji lépp luñ ci wax jëmmi suñu borom ja tax lépp lu ci jub ñu sante ko suñu borom tabaraka wa taala lépp lu ci dëng euh, ñu jéggal ñu ko di yeesalaat nag bu baax ab nuyoo ak siyaar ci jaare ko ci jëmale ko ci Serigne Cheikh ak mboolem njaboot ci jaare ko Serigne Bassirou mu nga xam ne moo ci bunt ba waaye it di yeesal ak cant ni ñu ko tàmbalee woon ci mu asatul wafaat bi nga xam ne ñoo taxawal jëf ji di leen gën a kañaat di leen gën a ndokkeel te am yaakaar gis bu baax di leen wax ne lépp lu ngeen ci dajoon na ngeen ko yokk ndax nit ñaa ngi ciy jariñu yàlla na ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu xaalis jaxate ci topp bu am solo yi nga xamante ne ñu baaxee ñu ngi ñaan yàlla guddal sa fan te yow sax te lii nga fi wax tamit am na solo ñaanal ko te jëriñoo ko xam naa waxtu yi ko gàtt te am na ay mbokk yoo xam ne bëggoon nañu def ay taxaw xam naa ne dañ leen jox kàddu ñu indi ay taxaw-seetlu yoo xamante ne am nañ ko ci waxtaan wi ñu doon ñëw laaj yi nga xam ne moo di waxtaan bi laaj xaw naa bëri te wax ñu fàttali mbooloo mi rek incha allah ni moom la ñu fas yéene dalal ci jotaay bi ñu fas yéene waxtaanee euh, suñuy aada ak yeneen yi nga xamante ne ñoo ñëw jamono andi ñu ko aada loolu loolu dul na ban taxawaay la ko daam loolu mooy li nga xamante ne moom ci seen waxtaan ak ñun bi sëriñ Mouhamad Mbacke bu fekkente ne ñu ngi ci jataay mu am taxaw si bu gàtt rek boo xamante ne dana ko def waxtaan bi su ma ne waxtu wi ñu loolu loolu laaj yi xaw naa bari kon ñu def kàddu bi sëriñ Mouhamad Mbacke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه سنة الوحيد المكين ñu ngi siyaare mbokk yi baax di leen ndokkeel ci fan yi tedd yi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala lépp luñ ci jaamu wala luñ ci yéenee jaamu yàlla ñu ko yàlla soppil aw yiw lépp loo xam ne li def nañ ko ci lu safaanu yàlla ñu ko suñu borom soppil aw yiw defal na ko ci téere bi gën a kawe kon ñu ngi sant bu baax mbokk mi doon def waxtaan bi muy Serigne Khady Diakhaté yaakaar naa waxtu yi amul dara luñ ci dolli xanaa dafa tolloog ne li ñuy wax taxaw seetlu waxtaan wi am gum am solo tax na euh, yaakaar naa ni képp koo xam ne teew nga ci jotaay bi rek am na loo ci jëlee loo xam ne lii boo demee nag ci jariñu bu baax a baax kon mu andil ñu tey benn tomb boo xam ne yaakaar na ne tomb bu am solo la muy al qudwatul uzma muy royteef bu bu bu rafet yaakaar naa ni ko sëriñ bi indee waxtaan wi yaakaar naa teg na ci gëstu boo xam ne bi gustu bu xóot la bu bu leer nañ boo xam bi tegu na ci xam-xam kon dafa mel na ki dañoo doonoon ay dongo daara yoo xam ni sëñ bi dañoo jox ab leçon ñu war a am ñu war koo xamal ne ko waxtaan wi ñu ngi ko doon teewlu ñu ngi ko doon bàyyi xel bu baax a baax xëy na waxtu yu gàtt gi mu gàtt dana tax tomb yi mu waxtaan yëpp duñ mën a andi yëpp waaye dañ ci indi eh, eh, lenn loo xam ne nii jéggi nañ ko ci biir waxtaan dafa mel ni sëñ bi eh, ni mu ko waxee dëkk nañ ci biir waxtaanam mu wax ay tomb yoo xam tomb yi am solo liñ ci gën a seetlu li nga xam ne moom la sunu borom subhanahu wa ta'ala la jullit ñi mu mel ne yonante bi dafa war a nekk sunu doy teeb ndax sunu borom wa ta'ala moom moo wax ci wax ci biir waxtaan laqad kaana lakum fi rasulillahi yonante bi nga xam ne mooy sallallahu moom mooy seen doy teeb nga xam ne moom laa yónni ci xeet wi ngeen war a topp ci moom lépp lu mu def ndax yàlla sunu borom subhanahu wa ta'ala moom moo wax ni ko wa ma yantiqu anil hawa lépp loo xam ne gis ngeen jëf ko wala mu wax ko na leen wóor ne loola mën maa ko wax la kon na ngeen nekk nañ ko def ni seen doon teg ñu déggaat ci biir waxtaan amit mu wax moom benn aaya bu am solo yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon xam na ne bi ko sunu borom subhanahu wa ta'ala di tagg tëgg ko ci ay giir gu tedd ay maam wala ay baay wala ay yenn loo xam ne tedd li mu ko wax rek mooy wa innaka laa xalaa xuluqin asiim loolu dégg nañ ko muy tomb am solo boo xam ne dégg nañ ko ci biir waxtaan sëñ bi yonte bii kat moom mooy seen doy def bi gën a kawe kon na ngeen koy roy kon yaakaar na loolu te ni ko sëñ waxee ci biir waxtaan bi nekk na loo xam ne lu am solo la naka noonu it bu ñu gisee euh, ni mu ko waxee léegi ci biir waxtaanam muy taabiroon yi muy saxaaba yi ki nga xam ne mooy sallallahu alayhi wa sallam mu seen roy téef ñu toppaat ñu ci ñoom it ñoom ñi ñu topp ci ñoom def nañ ñoom ñi ñu kon yaakaar naa ne toujours nit ki war nay bàyyi xel ci ki nga xam ne moom la def référence am ki nga xam ne moom lay bàyyi xel ni moom mooy roy téefam bu ñëwee ci ki nga xam ne mooy sunu sang bu tedd bi di Xaadimu Rasuul yaakaar naa moom sëñ wax na ci ay lu am solo ndax na ku xam na ne bi nit ñi buñ ko mosaan gis rek mag ñi nga xam ne ñoo yor ñoo yoroon ci moom buñ mosaan jàkkaarloog moom rek am na ay jikko ak ay yoo xam ne moom la ñuy jëlee ci moom ndax bi boobu jàkkaarloog moom day mel ne jikko yi yëpp yi nga xam ne da ko tagg wala jikko yëpp yëpp yëpp baax la dangoo sant xam ne mooy xadimal suf murid mu yaroon itam muy yi jëkk yi ñoom tam noonu lañ meloon ñu nekk ñoo xam ne ñi ay autorité la yoo xam ne yaakaar na ne kon war waruñu roy leneen loo xam ne loolu la naka noonu itam sëñ dégg na ci biir waxtaan sëñ mu wax ne nit ki war naa niñ ko déggee war naa am jom war naa am jom mooy lan mooy moom wërta bàyyi wërta jàpp ne wërta nekk rotif ah kay sinon moom en tant que jullit la en tant que talib sëñ Tuubaa la war naa nekk koo xam ne kii war naa jàpp ne ay nit dañ koy roy kon moom war naa xam ne am na responsabilité boo xam ne bii moom la suñu borom gàll ci loosam responsabilité beneen bi it mooy wane ne ci yoon sëñ Tuubaa la bokk kon war kenn ku ne ci ñun war naa jàpp ne rotif la la ci am solo koy mooy na nga ba yow na nga nekk rotif boo xam ne li ñu rëcc yow nañ ko gis muy jikko yi nga xam ne mooy ni ma ko waxee ni ma ko ni ko sëñ waxee léegi muy woon xaadimu rasul woon kon nañ ko gis ci yow ba mu laa roy kon kenn ku na bàyyi xel ci boppam ne moom roy tëfi waaye la ñuy moom nag moom na fexe ba na nekk loo xam ne ni lu lu lu lislaam bi gërëm loolu loo xam ne yoon siraatal mustaqiim loolu it dégg nañ ko muy tomb yoo xam ne yu am solo la ci waxtaan sëñ bi dégg nañ ko it mu wax ci biir loo ne euh, yaakaar naa ne kenn ëppul responsabilité ñi nga xam ne ay ay kilim wala sëriñ ñooñu yaakaar naa war nañu nekk nit ñoo xam ne ñi nit ñu woyof lañu doon ñoo xam ne ñi ñi nga xam ne dañ leen topp teel a tax sëriñ Tuubaa tax rek war nañ leen bayal maanaam ubbil leen seen bopp ba ñu leen a roy bu baax a baax kon yaakaar naa ne ki nga xam ne ab sëriñ la wala kilifa la wala ku mën di doon koo xam ne naa ne war naa jàpp ci xelam ne moom royte bu a boo xam ne bii la koy may nag mooy mu ubbil boppam mu ubbil boppam ñi nga xam ne ñoo ko topp wane yoo xam ne yi jikko yu am yoo xam ne yi nga ko mën a roy la yaakaar naa ñooñu itam am naa rosa rosa bi jóg naka doon ne ne jëpp jëpp ju baax joo xam ne ji nit da koo def da nga koo taxawee wala nga loo xam ne lu baax la ci lislaam yow jàppal ne réytéef nga ndax man dalla ala xayrin fa lahu mislu fa'ilihi man sarna sunnatan hasanatan fala ajruha wa ajru man amila biha képp koo xam ne sokk ci lislaam ci diine wala lu baax loo xam na nga jàpp ne jëf jooju ko jëf ju baax la képp ku la ci roy yool ba dana la fekk fa nga nekk kon kooku kay soog lu baax ci lislaam wala muy def loo xam ne ku ko ci gis roy ko ca na ko wóor ne kat loola nekk na loo xam ne doo ca bu am solo la dégg loolu dégg nañ ko koo xam ne def nga ko yaakaar naa ne la naka noonu noonu lay def kon gis nañ léegi li nga xam ne moo xew ci jamono la muy communication bi ay nit yoo xam ne dañuy bëri wala dañuy lam wala dañuy football wala dañuy musique di def yoo xam ne dëppwul ak li nga xam ne moom la l'islam gërëmul nit ñi ak ndaw ñi di leen itam ci safaanu roy yaakaar naa ñooñu am nañu responsabilité bu rëy ci l'islam boo ne bi ñu leen roy ci loolu ñu def ki ñu roy itam sëñ wax na ko ci biir waxtaan war naa nekk koo xam ne kii nit ku nooy lay doon koo xam ne kii ku dana mën a ubbi boppam woyof ba képp koo gis rek mën a roy ci moom loolu mu indi ci benn exemple daanaka fu ko suñu borom di waxee ci alquran ne ko euh, wala kunta fafan xalisil xel bi lan fadu min xulëk boo nekkoon koo xam ne kii ku xat xol nga ku tàng nga ku ku kuy jëkk kuy kuy kuy nit la koo xam ne a àgg ci a war a war ngaa nekk koo xam ne kii ku ubbi sa bopp nga doon ku ku nooy ngay doon koo xam ne nit ñi danañ mën a àgg ci yow ba di la mën a roy kon euh, loolu suñu borom subhanahu wa ta'ala waxaat ko indi ko fi la tiyi asan lépp looy def rek na nga ko defee loo xam ne ci ci rafet la doon nit ki di jàggi nu boo koy teg ci yoonu baax du ko gëdd wala nga koy wax lu bon wala nga koy wax loo xam ne lii day tax moom du mën a ak ci yow naka noonu loolu la suñu borom subhanahu wa ta'ala wax ci alquran na addahu bil hikma wal mawhidati hasana képp koo xam ne da ngay woote lu baax buñ la ci bala ñuy jamono doy da ngay joxe exemple bu reer boo xam ne bi da ngay nekk nit koo xam nit ku ku xam ni nga koy defee la ci hikma ak ci nooy ak ci mbaax boo xam ne gi du am solo la doon jox la ci mujjantal waxtaan mu ne